min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabil adab wa fil baabil xaamisi wa tis'iin kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillaahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci ñaareelu xadis di xadis numéro 709 ci chapitre bi ñu nekk ci buntu bi ñu nekk ci garab gi ci toolu nit ñi seetlu yi nekk ci kitaabul adab. nekk baab euh, chapitre quatre-vingt-quinze baabu istihbaabi tabshir wa tahniati bil xayr bunt bi nga xam ne mooy wax sopp guñ sopp ngay bëggal sa mbokk jullit waaye bu amee xabaar bu neex nga day tatagal gisoon nañu ci jotaay bii ñu génn xadiis boobu boo bu ne woon waan abi muusa al ash'ari radiyallahu taala anhu wa ardaah muy xadiis bu gudd gisoon nañ lépp walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu waroon a dugg ci li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, li njàngat njàngat yi njëkk mooy ginnaaw biñ gisee xadiis bi al imaam dane muttafaqun alayhi mu ne al imaam al xaafiz al buxaari al imaam muslim abul xuseyn rahmatullah alayhima ñoo ko solo léegi laaj bi kon première njàngat mooy est ce que ñoom dong ko solo ñu ne déedéet. seen sëriñ al Ahmad jiitu woon na leen ci naka noon seen taalib al imaam fekk na leen ci al imaamu al haafizu al Bukhari rahimahullahu ta'ala moom indi ci buntu yu bari waaw moom ci buntu yu bari la indi hadith bi walillahi alhamdu wal minna ci kitaabu fadaa'ili ashaabin nabi baab alayhi salaatu wa salaam wa radiyallahu anhum indi ko tamit ci eh, eh, yi nga xam mooy kitaabul adab ah baabu andi foofu ak yu bari daal ak ci kitaabul fitan yooyu indi na ko kitaabu axbaaril ahad anga noonu indi ko daal ci yu bari léegi nañ jël bi nga xam ne moom moo nekk ci kitaabu fadaa'il ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ne haddathana Muhammad ibn Miskiin Abul Hasan mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Miskiin Abul Hasan ñu Muhammad ibn Miskin ibn Numayla al-Yamami Abul Hasan al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Yahya ibn Hassan mu ne ki leen nettali moo Yahya ibn Hassan di Yahya ibn Hassan ibn Hayyan at-Tinnisi al-Bakri Abu Zakariya al-Basri ad-Dimashqi al-asl rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Sulayman mu ne ki ñu leen nettali mooy Sulayman di Sulayman ibn Bilal al-Qurashi at-Taymi Abu Muhammad almadani wo ñi ne abu ayyub rahimahullahu taala siyo woon ci ibn bilal an sharik ibn abi namir moo ko jëlee ci sharik ibn abdillah ibn abi namir al-qurashi al moom juge la woon moom sharik rahimahullah ku dëgg woon waaye daa bari loo xam ne lu muy juum moom sharik mi abu abdillah rahimahullahu taala nga xam ne euh, sharik moom siw na <laughs> sharik <laughs> siiw na waaye daa bari woon lu mu doon juum ah mu ngi noonee léegi euh, moom Sharik euh, rahimahullahu taala moo tax bon juum yu bari yooyu moo tax ku mel ni euh, al imaam an-Nasa'i jàppoon na Sharik mi nii <laughs> Sharik mi defe naa kii ah, laysa bihi ba's waaw ah, <laughs> ah, basaw waaw <laughs> waaw Daaraqutni laysa indi bihi ba's voilà kon mu ngi noonu waaye daal mooy imaamul xaafiz al-Asqalaani wax ci taqribu tahdib mooy li nga xam ne mooy li gën a dugg doomu ne saduqun yuxti ku dëggu la waaye day def ay day njuum léeg-léeg kon Sharik ibn Abi Namir an Sa'id ibn al-Musayyib moo jële ci Sa'id ibn al-Musayyib ra muy ibn Hasan ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi al-Makhzumiyu al-Makhzumiyu eh, radiyallahu anhu ak baayam rahmatullah alayhi mu ne qaala axbar mu ne axbarani Abu Muusa mu ne man Abu Saïd ibn al-Musayyib ki ma nettal ma Abu Muusa ya Abdallah ibn Qays al-Ash'ari Abu Muusa at-Tamimiyu saahibu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nekkoon Basra mi nekkoon Kufa tamit ah léegi ci la annahu tawadda'a ba nu mu jeexee xam nga ne il n'est pas question jàngat. loolu ba mu jeex léegi noonu la ko al imaamu muslim ibal Bukhari indee fo kanta imaamu muslim abul Husayn rahimahullah moom dafa tegale hadis yi indi ko ci kitaabu fadaa'il sahabati radiyallahu anhum baabun min fadaa'il Uthman ibn ibn Affan radiyallahu anhu al imaamu al haafiz Muslim ibn al Hajjaj mu ne haddathana Muhammad ibn al Muthanna al Anazi rahimahullahu ta'ala mu ne nettali nañu Muhammad ibn Musanna al-Anazi nekk ki nga xam ne sëriñ ci waa kutubu sitta muy Muhammad ibn Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa az-Zamin rahimahullah al-Basri rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana ibn Abi Adi mu nekk leen nettali mooy ibn Abi Adi di Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Adi Ibrahim as-Sulami rahimahullah Ah, Abu Amr rahmatullahi alayhi moom moo leen nettali rahmatullahi alayhi nga xam ne euh, euh, côté fële ci Basra <coughs> benn quartier bu ne Basra fa la newoon rahimahullahu ta'ala an Usman ibn Ghiyath moo ko jëlee ci Usman ibn Ghiyath ar-Rasibi rahimahullahu ta'ala al-Zahrani al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Usman an-Nahdi moo ko jëlee bi fële ci kan la jóge woon Seydina Sa'id ibn al-Musayyib bi Abu Usman an-Nahdi moom mi muxadram la voilà muy Abdurrahman ibn Mall rahimahullahu taala ah, Abu Usman an-Nahdi al-Kufi al-Basri nga xam ne fekk woon na jamono Yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye jotu ko gis moom Seydina Abu Usman an-Nahdi rahmatullahi alayhi te jamono Yonent bi alayhi salaatu wassalaam de tuuba bi muy tuub Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi doon dund mais eh, jotu ko gis kon mu ngi noonu le hmm. wala ibn eh, ali ibn al-madini ne kaana jahiliyan siqa bu ne jahiliyan nag mooy koo xam ne du na jamonoy bal islam ligi <laughs> voilà mais tekkiwul moom <laughs> voilà loolu il faut savoir <laughs> voilà waaw ibn hibban ne adraka al wala sohbata waaw daj fekk na jaahiliya de waaye jotul a gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne daal di koy gis gëm ko faatu ci ngëm nga mooy tax yow nga nekk ki nga xam ne yaay sahaaba radiyallahu kon rahimahullah bu Usmaan mu ne an abi Muusa mu jële abu Muusa annahu qaal bayna rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi haa'itin min haa'iti al-Madina voilà waaw daaf ma la woon tool la yi mooy leeral ne foofu bi'ru Aris teen boobu dafa jege woon li nga xamante ne mooy Euh, tool bi mu newoon dafa jege woon du Quba voilà waxoon naa la ci bii passé ne léegi moom ci enceinte masjidu Quba la bokk voilà ci jàkkaay du Quba bi ci kii bi noonu fala euh, bitru aris foofu lañ ko def waaye boo demee bul yaakaar na ngay mu teen comme niñ la waxoon lañ doo defal lu koy mandargaal ne fii la bitru mooy bitru aris fii la woon ah mu wax wa huwa muttaki'un voilà wax li mu wax après Euh, après euh, mu ne fa ida Abu Bakr bi mu waxee loolu mu ne fa fa euh, Abu Bakr ah iftataha waaw waaw da ne ida kii mu ne ida staftah ida staftaha rajulun fa qaala boobu mu ne yonent may sa moo ne ko bu dee daa am nit koo xam ne daa ñaan dugg na nga ko permettre ne ko iftah na ko bil wa bashirhu bil janna voilà léegi fayda Abu Bakr radiyallahu anhu après ci bii nii la doon wax ne riwaaye ba mu indi fee bi nekkee Usman ah, moo ubbil ko fa fatahtu wa bashartu bil janna qaala wa qultu ah, alladhi qaala mooy li yonent may saa saa wax ne ko ala balwa waaw takun iftah wa bashirhu bil janna ala balwa takun nee na ma ne ko ah, maa eh, eh, ne ko Euh, mu ubbil ko ne ko yonent bay saa saa mu lay bëggal ci àjjana waaye ci loo xamante ne nag ab balaa mooy ab balaa boo xam ne dina la dal nee na qaala wa qultu bi ma ko waxee mu ne allahumma sabran aw illahul musta'an voilà bii la doon wax naan wa fi riwaaya wa amarani rasulullah bi hifzil baab voilà ndax fii nii da ne ko moom moo ko wax ne ko Eh, eh, ne ko ba ma ñëwee man Abu Muusa wa huwa muttaki'un yarkuzu bu'idun ma'ahu ma al-ma'i wa at-tin yonent way saa saa mu ngi benn bant doon ko jam doon ko samp ci eh, diggante ndox mi ak ban bi ci ndox mi ak ban bi noonu ne ma nag ida staftaha rajul bu kenn ñaanee dugg ah bu ñaanee dugg fa qaal mu ne ma iftah wa bashirhu janna kon loolu nga gis ne kon loolu léegi li wax ne te foofu wa amar wa fiiha anna Usman hiina basharahu radiyallahu anhu hamidallaha wa thumma qaala allahu almusta'aan mu ngi ni kon gis nañ ko fi kon mu ngi noon ci riwaaya al imaamu Muslim Abul Husayn jaar ci ki nga xamante ne mooy Abu Usman an-Nahdi eh, rahmatullahi alayhi loolu kon nga gis moo ko wax <coughs> mu ngi noonee kon nag euh, ginnaaw bi nga xamante ne nii dañu gis lii nga xam ne mooy taxrij bi kon gis nañ ko kon gis nañ riwaay yi nga xam ne moom laal imaamu euh, doon wax ne wa fi riwaaya tin wa amarani léegi ginnaaw loolu kon jàngat bu njëkk <coughs> beneen jàngat ginnaaw taxrij bi mooy waana lëkkaale ban la am ak baabu istihbaabi at tabshir wa tahniya bil xayr bunt bi ngay wax sopp gu ñu sopp ngay bégal sa mbokk waaye di ko tatagal bu amee nouvelle bu neex dañ naan la fii mooy bégle gi waaw yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax sayyidina Abu Muusa al ashari radiyallahu taala anhu ne ko eh, bi ñëwee ne ko Abu Bakar de mooy radiyallahu mooy yëglu mu ne ko permetre ko mu dugg te nga ko waaw kon gis nga digal ko li nga xamante ni mooy àjjana naka noonu bi Seydina Omar ñëwee pareil Seydina Ousmane ñëwee pareil loolu ñu gis ci kon bégal ci li nga xamante ne nii mooy aljana mooy bégal dugal mbégte ci xolu jullit daa bokk ci jaamu yàlla yu rëy yi te ni ko borom bi gisee doon defe defe comme niñ ko gisee ci aay yi ñu gisoon yonentaam bi alayhi salaatu salaam ci lam nañu yonentaam suñu borom digal ko ne ko wa bashir ibad bégalal sama jaam yi waaye noonu lañ gise ci sunna it noonu la dëgële ñi nga xam ne ñooy sangu kuhuli ahlil janna muy saydna Abu Bakr saydna Umar ak saydna Usman alayhim ridwanu rahimur rahman waaw ah, borom bi yonent way sa sam dëgal leen lëkkaale baa ngoow waaw léegi beneen lëkkaale boo xam ne beneen loo xam ne dañ ko ciy jànge mooy ci biir lëkkaale boobu ak tamit loolu mooy bëggalaate te yàggoon nañ ko gis gisoon nañ ko mooy possibilité tagg nit ci kanamam bu dee ne xam nga ne du ko jural ak woru wala lor ndax ana ban tagg moo gën a rëy as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa alayhi salatu wassalam daal di digal daal di dëgal ay nit ne leen ak àjjana ngeen jox loolu rawul loolu loolu euh, yemul ci tagg gan tagg ko gën a rëy amut waaw ba pare loolu nekk loo xamante ne moo mujiza yonent bi alayhi salaatu salaam leneen luñ ciy jànge waaw loolu nag mooy bu dee ki ngay tagg ki nga koy wax di ko tagg wala di ko fii ak wor du ko dugg waaw ndax yonent bi alayhi salaatu xamoon na ni ñii ñoom du leen wax loolu bañu bàyyi sa pourtant gisoon nañ xadiis lam doon wax eh, te moom lay indi après bu Seydina Abu Hurayra bi eh, radiyallahu bi bi bi mu demee di li jox ko dàllam ne ko koo ko dajeel eh, mooy bi ñu doon fàttali bi passé nga nga nga nga bégal ko ajjana ba mu dajeeg Seydina Omar Seydina mar dóor ko rek tël mu daanu moom Seydina Abu Hurayra di daw Seydina Omar topp ci ñu ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> mu ne ko yonent way saa saam yaa digal lii ko jox ko sa dàll muy wax nit ñi dañuy def àjjana mu ne ko waaw mu ne ko gis naa man li ma gis de mooy nga bañ koo def de ndax damay ragal ñu sukkandikoo ñu jàpp ci loolu bàyyi jëf yonent way saa saam ne sadaka Omar ne nañ def li Omar wax Omar wax na dëgg waaw te yonent way saa saam ci boppam gisoon nañ ne waxoon na Seydina Mu'aaz ibn Jabal ba mu koy woo ñetti woo ba mu ko doon laaj ba mu ko supporté ba pare ne ko nag eh, mu ne ko labbayka ya Rasuulallah wa sa'dayk maa ngi lay wuy yow yonent may sa saam te pare ngir def ci ndigal bi nga xam ne ci la ko doon wax naa ko est ce xam nga xàqu bi nga xam ne moom la borom bi am ci jaam yi ak jaam yi li nga xamante ne bu ñu defee loolu loolu la borom bi engagé wu ne dina leen ko defal mu ne déedéet yàlla yonentam dañoo xam mu ne ko xàqu bi nga xam ne moom la yàlla am ci jaam bu ne mooy ñu jaamu ko wéetal ko te ñu ko bokkaale waaye li nga xam ne moom la yàlla jël engagement moom ni dara warul ne dina leen ko defal bu ñu defee lool mooy mu bañ leen na mbugal mu bañ leen a dugal mbugal mu ne ko ndax duma bëggal nit ñi yonent bay saa saa mu ne laa idan sa yattakilu ndax boo ko defee damay ragal ñu bari ci ñoom bu boobaa rek li ñuy def mooy dañuy jàpp ci wax yu mel nii daal di bàyyi jëf te bu boobaa ah mooy mën naa am ay problème de ndax wala fala fala ya'manu makrallah ah te xam yàlla njuuy yàlla de kenn du ko wóolu lu dul ñi nga xam ne xamuñu ñi nga xam dañoo réer dañoo nekk ñoo xam ne xamuñu dëgg-dëgg kon nag loolu daa tax yenent bi saa salaam xam ne ni ñii ñoom mucc nañ ci loolu moo tax mu bégal leen bu dee ne ka ngay bégal loolu yow mi nga xam ne mooy yow yàlla wan na la ko wala boom nga koy bégal loo xamante ne wala di ko tagg sax loo xam ne ci biir mbokk wala ñoom kese ñoom nga leen di wax ndax Seydina Abu Bakar kat moom peut-être dag naan moom Euh, euh, euh, Seyna Abu Musa moom yëg na ko mu ngi nii moom la yonent mooy porte parole yonent bay saa saam dem di ko wax waaye Seyna Abu Bakar bi mu ñëwee toog Seyna Omar bi biñ ñëwee ne ko Omar de mooy yëgul Seyna Abu Musa mu ne ko demal nga bégal ko Seyna Abu Bakar a ngi dégg voilà kon di béglal koo xam ne loo xam ne mooy ci xadratu ñeneen ñi loolu tamit dekkul loo xam ne lu aay la fekk bu dee fitna du ci am du jur fitnaay kenn ci ñi nga xam ne du jural fitna kenn ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñoo fa nekk voilà ñoom la ñuy defal lool kon loolu lu ama am solo la bokk na leneen loo xamante ne nii moom lañ ciy jànge eh, ci xadiis bii nii mooy Seydina Abu Muusa ni mu doxale voilà radiyallahu anhu muy tegginu booy dem di seeti wala di jataayoo ak boroom xam-xam sopp nañ nga ànd ak laab waaw moo tax moom dane Seydina Abu Muusa radiyallahu taala anhu ñoom ñoo xamoon teggini waaw kan mooy jàngale teggini seen sang di suñu sang alayhi salaatu ñan la yar directement mooy ñoom ñii waaw gis nga nee na annahu tawad mu ne tawaddatu fii bayti waaw thumma xarajtu ci beneen bi annahu tawaddaa fii bayti thumma xarajtu mu daal di jàpp daal di dem ngir lan lan la dogu lan moo doon namm nammam dane la alzamanna rasulallah sallallahu alayhi wa wala akunanna ma'ahu yawmi hada sama jour bii moom c'est un bés dédié au prophète sallallahu alayhi wa sallam tey moom lenn sama dara laa du def non bu ma kenn wax Abu Musa ñëwal def lii kay dem non non non non non tey say rab yonent bi alayhi jeex na waaw jeex na waaw dem dafa nekk ci xaal yi dina tedd mooy ànd ak njàpp waaw na ci. xaal yi nga xam ne état yi nga xam ne dañ cee sopp nit ki ànd ak njàpp mooy buy dem di sàkku ci xam-xam wala muy dem di seeti boroom xam-xam loolu bokk na ci te lii gis nga nii nga xam ne noonu la ko Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu taala anhu wa ardaahu defe waaw dañ ciy jànge tamit que nit baax na <coughs> bu xëyee léeg-léeg mu am ay objectif ci jaamu yàlla loo xam ne danaan tey moom lii moom te ni mu ko mën a defe par ne tey lii la mën wax ne weer wu nekk wala bés bu nekk nangam sangam naa ci def lii sama diggante sama borom xanaa yonent bari saa saa waxuloon wax jam waxoon waaw iklafu min al a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu iklafu ngar daajoo leen iklafu tegoo leen min al ci jëf yu baax yi maa la nga xamante ne tutiqun mooy di ngeen ko attan te di ngeen ko man te du nekk loo xamante ne da ngeen koy tàmm daldi di eh, eh, eh, yokkat waaw yokkat gaaw leen a dugg waaye it ngeen yëg ne fa inna allaha seen boroom mi nga xam ne mooy yàlla de tabaraka wa taala moom laa yamallu du deñ di leen dotti ay xéewal ah mukk waaw waaw hatta tamallu fekk yéen tokku ngeen bàyyi jëf xudu min al a'mali ma tutiquun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabba al a'mali ila allah ma dama minha wa in qall waaw te li nga xamante ne moo gën ci jëf yi ca borom bi tabaraka wa taala mooy li nga xam ne dafa sax même bu dee dafa néew allah allah te xadis boobu gisoon nañ ko xadis sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha moo doon hadith cent quarante deux ci chapitre babul iqtisad fi taa kon loolu lu ama am solo la voilà mooy lii Seydina Abu Musa def di gis tamit la day dañ ci jàngale neen nee na moom boo gisee ci biir nee na ba may génn maa ngi bàyyi sama frère bi waaw axan lii mu ngi mu ngi jàpp ngir après daal di may dab waaw ay woy in yuridillah mu ne waqad taraktu axi yatawadda'u wa yalhaquni voilà mooy loolu yi dafa baax booy def lu baax boo nekkee ci lu baax am second wala ñu laaj koo xam ne man ngeen ko defandoo loolu it lu baax la waaw waaw loolu moo tax euh, Seydina Muusa radiyallahu ta'ala anhu alayhi salatu wassalam daal di woon ñaan loolu boroom bi bi nga xam ne ci la ko doon wax ne waj'al li waziran min ahli voilà te borom bi yàlla nga ma defal ku may dëgëral te bokk ci samay ñooñ haaruna axi lu tax usdud bihi azri ma gin cee lu waaw gin cee euh, dëgëral ah sama ndigg ak sama euh, cowooral ak taxaw gi may taxaw temm ngir def li nga bëgg wa ashriku boole ko fii am ci sëmi mbir nii nga xam ne moom nga ma chargé lu tax kay nusabbihaka kasiira lépp jëm ci jaamu yàlla moo tax jaamu yàlla def ko en groupe loolu it am na li nga xamante ne ak mbooloo li nga xam ne mooy eh, ay gëneel yu bari te gisoon nañ julli ak julli ci mbooloo yi ak julli fadlu salaatul jamaa ak yooyu yëpp gisoon nañ ko ah mu ne kay nusabbihaka kasiira wa nazkuraka kasiira ñu lay sabbal di la tudd bor borom bi lu bari voilà mu ngi noonu nga xam ne en deux neewul bàyyi moom kese mais dane wajal lii wazira nga gis fii sëy naa moo tax léeg-léeg loolu dafa baax ci jàng ki jàng waaw ndax léeg-léeg boo nekkee yow kese euh, man ngaa yokkat yokkat man na laa kii wala dem boo gis ñeneen ñi ñépp nekk ci leneen waaye boo amee ngeen nekk deux koo xamante ne minimum ñaar ngeen di jàppalante di conseillante nga xam ne day gina a sawarloo tamit boo naree yokkat keneen ki daal lay kiiwaat keneen ki daal di lay euh, soññu yow itam nga soññ ko ngeen di soññante ci lu baax loolu yi dafa nekk loo xam ne lu ama am solo la ñii nga xam ne moom la Seydina Abu Musa al-Ash'ari ak frère am bi radiyallahu anhuma daal di def nga xam ne am naal rek ne tay moom o oh, tay moom moom yonent bi alayhi salaatu salaam képp kon nag loolu lu ama am solo la waaye gis nga nee bi mu ñëwee nan la def fa jaa al masjida waaw yonent bi alayhi salaam ku ko doon seet saa yi demal ci jàkka ji <laughs> allahu waaw mais kilifa diine koo xam ne dañ naan kilifa diine la fii mu ne bu yonent bi alayhi salaam doon ñëwaat fii ci kaw suuf comme ni mu fi nee woon moom mu ñu ñépp ñu bari jàpp ne këram moom it mu koy gëmloo taalibe yi këram lay dal moo ci gën a yell te daanaka moom dem dem jàkkaam événement la <laughs> waaw <laughs> Yasiira boo xam naa am noo xam man mii maa ko dégg senegal mais man loolu moom man affaire bu bizarre la woon waaw boobu moom maa ngi woon Ndakaaru <laughs> waaw mu nekkoon mbir mu yéeme yéeme yéeme yéeme waaw am sëriñ boo xam ne gaa yi dañu ne woon day dem jumaa àjjuma ji fa la koy ci jumaa ji la koy julli benn jumaa quoi boo xam ne sorwul këram gaa yu bari ne moom dañuy euh, àjjuma ji moom dinañ dem julli man après maanaam mais. mais attention <laughs> non mais mais affaire bi bu nekkee koo xam ne kilifa diine la lañ naan wax ak dem jumaawam nekk événement bon y a problème quand même loolu problème bu ruy am na <laughs> mu nekk événement boo xam ne day tax ñoo xam ne dëkk ay centaine de kilomètres fu sori jaral na leen ah ko sëriñ ba tay ca jumaa jëlee jullee nañu dem foofee bu ko defee nga xam ne ñooñu moom julliwuñ ngir yàlla non ñooñu julliwuñ ngir yàlla jullu ngir yàlla waaw wal iyaazu billah waaw moo taxit sëriñ bu mel noonu maanaam taalibe yu mel noonu waaw waaw kooku koo xam ne dañ ne la ku baax la te dem jàkkaam nekk événement kooku moom fadar baal mu daanu waaw baal mu daanu de kantaa nettali yi gaa nettali ay gént ak ay kii wax gis naa ko ci nàngam ak nàngam loolu lépp ay dóor la képp waaw loolu lépp ay dóor la benn mën naa bañ a am bu amee iblis a fay jaar ba dee faa jaar ngir ginneela tëdëxal ci pas-pas bu yées bi ñu yor ak ni ñu jàppe diina ji ni mu woyof seen xol euh, mu leen di jox gént yu mel noonu waaw ñu lay gént waaw ku mel noonu kay man nga koo gént yow bu dee kàccoor ba wala taaliba bu sàggan nga man ngaa gént ku mel noonu mu lay wax ay ay ay ay iblis <laughs> ñëw yor formam di wax ay caaxaan nga naan gént naa ko mu ne ma nangam ak nangam te lépp di la suuxat ci li nga xam ne mooy woyofal diine la tudd wal iyaazu billah ba pare di wax ay xar baax ngir gaa yi di gën jàpp nga xam ne yow bu dee fii ne da ngaa xaw a xam dara affaire bi xam tuuti ci diine ah bon affaire bi perturbé la quoi mais quand même sëriñ bi dem ak jumaa wam nekk li nga xam ne événement la non loolu est-ce que du problème loolu après liñ lay nettali naan la ñoo gis lii ñoo gént <laughs> yooyu ba loolu loolu la ñuy jàpp ñi nga xam ne ñoom tam ñuy jéem a euh, def dara ngir ngir ngir ngir ngir kii quoi ah, ngir ngir ngir ngir lii jaaduwut voilà yooyu yëpp ay dóori saytaane képp la du dara laa wax waaw du dara loolu daal problème la yonent baay saa saama ngeen nii naa Abu Muusa ba mu radiyallahu anhu ba mu jëlee décision ne day dem këram day dem tey moom takkook moom nee na fa ataytul masjida waaw fa jaa al masjida fa jaa al masjida moom jàkka ji la dikkal moom ngir fekk fa rasulu rabbil alamin alayhi afdalu salatu wassalam ba mu ñëwee gisu ko ba waaw loolu dañuy xam ne foofu la doon ne kon mooy xam nañ kon yonent bi saa saam te nit ku baax lool la waaw bërëb yi nga xam ne borom bi da dafa bëgg di gis na lay bari lu mu la fay gis rawatina jàkka yi boo amul benn ngànt bien sûr waaye koo xamante ne nii moom daanaka fàqastalu ba fàqastalu boo ko yóbbu jàkk wala mu dem foo xam ne boo manu la ñàkk dem jàkk ndax gars yi ba mu demee foofu ñooñu jàkk la ñuy dem mu dem budul loolu dem wala iyaazu billah loolu moom problème la kon nee na ma dikk jàkka ji fa sa'ala anin nabi loolu it dañ ci xama ne boo ñëwee di seet kenn gisoo ko aayul nga laaj loolu kenn terewu ko laaj nga ngi fa fekk ne waa ana diw waaw loolu dara ci newul voilà <laughs> léegi yéen ñañ ko laaj tamit bokk na ñu ciy jànge nee na biñ ko bi ma leen laajee ñu ne ma wajjaha naa jaar ne nee waaw mooy tamit yéen bu buñ leen laajee ana kilifa ji bu leen nekk jàpp ne ah am ngeen information boo xam ne ci moom da ngeen koy nëbbal seen bopp comme ni ngay gisee ñenn ñi nga xamante ne nii mooy xamuñ di ko wax quoi voilà ñenn ñi nga xam ne xamuñ di ko def buñ yoree waxtaanu Serigne Diw di ko nëbb wala buñ xamee ne Serigne Diw fenn lay dem ñu def ko privilège pour seen bopp waaw. di ko góndee yeneen taalibe bu bu événement ba weesoo mu naan bi bu sama kii la newoon nangam ak nangam loolu aarul loolu loolu dara loolu dara waaw ñu ne ko yonent bi ah yonent bay sa saam de nee jaar moom waaw mooy jaar na nee de te Seydina Abu Muusa lii nga xamante ne nii moom la wax ne maay dina dinaa takkoog yonent bay sa salaam ah loolu lu rëy rëy la waaw loolu it nañ ci jànge ne takkoog nit ku baax jël ab journée wala ab demi journée wala ab heure wala deux heures ne tey moom non waxtu yi moom xam nga diggante tisbaar ak tàkkusaan moom tey moom Serigne diwlaay laay takkool moom alhamdulilah waaw borom xam-xam la xam nañ ak yiiwam ak loolu man moom xam nga ne ñooñu boo nee ñoom moom daanaka ay tooli aljana riyaad yii lañ nekk daggal profitool voilà rien que nekk ci keppaaram rek yow lañ fay tuufe manoo koo am boo wéetee yow dong ta xamoo te nekkoo ci ronu ku mel noonu waaw moo taxit loolu nit ñi léeg-léeg dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy perdre lu bari voilà nit ñi mooy loolu ak jaamu yàlla la waaw moo gën rek ngeen nekk seen kanamu télé yi di di di zappe ak seen téléphone yi di dugg ci ay TikTok ak ci réseaux sociaux kese tey nga ne man waxtu wi <laughs> mais boo ko defee koo xam ne matut lam doon moo tax léegi say dafa am problème quoi booy wax sëriñ ak yooyu il faut nga nekk fi di préciser sinon comme que daa bari ñoo xamante ne nii euh, <laughs> ñoom dañuy euh, mutashayikha <laughs> dañuy seex seex lu tax matuñu dara da dañoo bari ndax il baana jahran fa ay annama suyuxu hadha az-zaman julluhum foofu moo tax tout le temps da ngay préciser <laughs> il ma Bamba radiyallahu anhu maa leer na nañ ne ne suñu jamono jii sëriñu suñu jamono jii li ci ëpp ay këpputal lañ ay piège lañu rek ngir taalibe yi dagg seen bopp waaye moom jariñuñ leen dañ leen di jariñoo seen biru àddina <laughs> moo tax tout le temps da ngay obligé di préciser bu dee da koo defal nag sëriñ boo xam ne matu ko waaw yow taalibe bi de mais nag bu sa yéene baaxee yàlla dina la fa jële yo jox boole làkku ko mat waaw loolu moom loolu moom bul am dara loo xamante ne nii moom nga ciy tiit waaw loolu bul am loo ciy tiit <laughs> waaw bul am ma ne lenn loo ciy tiit ndax sa yéene bu sellee inna allaha la yudiyu la yudiyu ajral muhsinin dëgg-dëgg yàlla tabaraka wa taala du neenal li nga xamante ne nii mooy fayu ñi nga xam ne ñoo rafetal te fekk yaa ngi rafetal ana lan moo gën a rafetal loo yéene bu rafet yéene bu sell ngir yàlla kan moo la gën a rafet li nga xamante ne moo yéene amul waaw léegi kooku même bu dee di nga am ay pakk-pakk léeg-léeg boroom bi fa ngay mujjee lu baax lay doon ndax wal aqibatu lil muttaqin kon euh, mujjanteelu mbir yi ñi ragal yàlla dëgg-dëgg ñoom la ko boroom bi di defal waaw mu ngi noonu